qul ayu shay'in akbaru shahaada qul illaahu shahidun bayni wa baynakum wa uxiya ilayya hada alqur'aanu li undirakum bihi wa man balagha a innakum la tashhaduuna anna ma'a allahi aalihatan uxraa qul laa ashhadu qul innama huwa ilahun waxidun wa innani bari'un mimma tushrikun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk beeg juróom-ñeent mu ne qul waxal yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam laajal ma yéefir yi nii ayu shay'in ne leen moo ana ban mbir akbaru shahaada moo yi nga xam ne moo gën a rëy gën a màgg li nga xamante ne mooy seede ndax seen yàlla yi ñoo gin a màgg seede wala borom bi tabaaraka wa taala xul tontu leen ni mu gin a gaawe ne leen xulillah waaye waaye wax leen da xam ngeen ne moos borom bi tabaaraka wa laa la de ndax façon yéeféer yi ñemewu ñoo wax ne ñoom seen kayfi seen seen yàlla yi la ndax ñoom ñii wax naa la ay façon yéeféer la da mooy waa Quraysh xam nga ne ate bi moos boo ko laa laajoon lii danaan la mo waaye yàllaa yem yàlla daa am sax alors que waa Quraysh ñoom gëmoon nañ ne jàppoon nañ ne ñoom nee nañ ci seeni wax gëm nañ ne yàlla am na waaye nag fokk ñu koy bokkaale léegi nag ngir mu jege leen yàlla bu mag mi la moo tax ñemewuñ ne ñooy noonu ñoo ëpp shahada ñoo gën a li nga xam ne mooy seede ko borom bi tabaaraka wa moo tax mu ne leen kon qulillah moom moom nag shahidun mooy ki nga xam ne mooy aji seede de bay nii liy dox sama diggante yéen kene woo naa leen moom moo ma yónni ci yéen ma jottali ko moom de moo may seede ne jottali naa kon moom shahidun mooy seede bay nii sama diggante wa bay na ko mag seen diggante wa uhiyata dañu maa déey daal di may waxyu ilayya ci man mii saydina ahmad alayhi salaatu wassalaam hada al qur'anu al qur'an jii ma leen indil ngeen koy bañ li unzirakum bi ngir ma daal di leen ciy xuppe xuppe leen ci ciy kéefër ngeen ne lii ngeen ne bu ngeen ci génnul li leen ci yor wamam bala waaye it bi ci xuppe képp koo xamante ne nii daal na alxuraan yi daal dina la koy jotee daal dina lay jot mooy jot ñëw na ba agsi ci yow moo xam jinne nit ci yem moo taxoon mu wax ci xadiis bi nga xam ne moo nekk ci musnadu al imaam Ahmad ibn Muhammad ibnu Hanbal ak taalibeem bi di imaamul Buxaari rahmatullah alayhima ci xadiisu Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon ballighu anni walaw aaya jottali leen ma yéen sama xeet même bu dee benn laaya la waxoon ko tamit keroog ci xajjatul wadaa daldi woon koy wax ca ajug tàggatoo ga bam ne fal yuballigh shaahidu minkumul ghaayib ki nga xam ne moo fekke sama wax sama wax agsi ci moom na ko jottali nettali ki nga xamante ne daf ko fàddu nekku fi kon nag suy yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran ji daf ko borom bi daf koo jox ngir mu xupp waa màkk ñii mu doon dundal ak ñi nga xam ne ñoom la doon dundal ñu foo fële waaye wa man ak képp koo xamante ne nii alquran message am dal daal dinay agsi ba ci yow a innakum bokk na nag li nga xamante ne nii moom laa leen di xubtee di leen ko wax a ko moo yéen ndax waa Quraysh yéen yéefér yi ndax yéen la tashhaduuna ndax yéen da ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen di seede anna ma allahi këne borom bi tabaaraka wa taala moom daal am na alihatan uxra yeneen yàlla yoo xam ne daal moom lañu ko war a bokkaaleel lool yéen a koy seede ah suñu boroom ne ko waxal nu waxal yow sayyidina muhammad nu gën a gaaw alayhi salaatu wassalaam ne leen qul laa ashhad yéen bu dee ne lool ñeme ngeen koo seede ba moom ngeen di doxal naan yàlla baax na waaye it suñu yàlla yi ci lañu ah yéen loolu ngeen di seede ah man de moom man duma ko seede de qul waxal ne naa dëgg-dëgg huwa moom boroom bi tabaaraka wa taala mooy benn yàlla bu yelloo ñu jaamu ko de waahidun te kenn la de wa innani salaatu wassalaam bari'un dañ naa ba set wecc mimma tushrikuuna ci li nga xam ne moom ngeen koy bokkaaleel seen yàlla yi ngeen rangale ci kaaba geek seen kër yéeg fu ne yooyu yépp deñ naa ci ñoom alladina gaa yi nga xamante ne nii nag lii ma leen di wax bu yaakaar ne man rek ko koy wax laaj leen ngi nga xam ne ñooy yahuudi ak chrétiens yi ñu joxoon téere bu dee ne sincère nañ wax nañu dëgg te yàlla tax ñoom dinañ xam ne lii ma leen di woo mooy dëgg moo tax suñu boroom ne alladina gaa yi nga xam ne naa aataynaahumul kitaaba joxoon naa leen téere ci lu jiitu di yahuudi ak nasaraan yi ñoom de yaarifuunahu xam nañ ne lii nga xamante ne mooy Seydina Muhammad nii man nii leen dikkal suñu boroom ne ko xam nañ ne yow yaarifuunahu xam nañ ne moom di Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ndax melo yi nga xam ne moom la suñu boroom wax ci li nga xamante ne nii ci seen téere yooyu comme ni ñu ko gise woon ci saar bee ñu génn kamaa ñoom xam nañ yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci ay meloom kamaa keem ni nga xamante ne nii yaarifuuna la ñu xàmmee weta xam abnaahum seen doom yi ñu jural seen bopp bu ñu leen gisee ni ñu leen di xàmmeewe nu raw noonu la xàmmeewe ki nga xam ne moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne alladina gaa yi nga xam ne nag ñoom nag ñoo weddi ci ñoom ñoom moom lan la ñuy def dañuy weddi ne waa Quraysh naan leen yéen wax dëgg comme nag Ka'b ibn al-Ashraf alyahudiyul xabiis daal di woon wax mu ne alladina kanta gaay nga xamante ne nii xasiru anfusahum ñoo perte seen bopp dafa hum la yuminuun gaa yu ñoom duñu gëm dara ci ñoom juif yi ñoom moom dañu naan non du moom parce que ngax lan xasadan min indi anfusihim ndax kiñaan ak iñaan ak merok soxor guñ ko soxore gu nekk ci seen dënn ya mu ne waman azlamu mu kan moo dàqa tooñ waman azlamu kenn dàqula tooñ ni maniftara ci ki nga xam ne mooy duurul ala ci borom bi tabaaraka wa taala kadiban ay nar di waxal borom bi tabaaraka wa taala ay nar lii gisoon nañ ni mu grave te gisoon nañ ko ci suuratul Aaraaf bi wa an taqulu ala ma la ta'lamun bokk na bàkkaar bi gën rëy ngeen di waxal seen borom tabaaraka wa taala loo xamante ne xamu ngeen ko ndax lool façon bokkaale da bu yi na koy garaaw a garaaw kon nag mu ngi noon ndax kiy jaamu borom bi tabaaraka wa taala di jaamu leneen nee di ko bokkaale mooy dafa ne borom bi ci boppam moo d'accord ñu jëfam même bu dee làmmiñam dëgg waxu ko loolu lay jëfam di weddi di wane de mu ne kon ana kan moo dàqatooñ kenn dàqula tooñ ki nga xam ne day duuralal allaahi ci borom bi kadiban ay nar lay créer di ko wax aw kadaba bi ayaati wala mu ki nga xam ne dafa weddi laayay borom bi tabaraka wa taala ba mu ko dikkalee mu kan moo dàqatooñ kookale kenn dàq koo tooñ innahu dëgg-dëgg moom de laa yuflihu zaalimuun du texe mukk ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi mu ne way ma yawma nahshuruhum waa bés bi nga xamante ne nii nag ci laa leen di pang jami'an mbooleem seen dajale leen yawmal qiyaam summa ginnaaw gi naqulu ñu laaj leen nag ne leen wax na ashraku gaa yi nga xam ne ñoom ñoo doon weddi seen boroom di ko bokkaale ñu laaj leen nag malaaka yi di leen laaj naan leen ayna shurakaa'ukum mu ana ñi nga xamante ne ñoom ngeen doon bokkaaleek boroom bi tabaaraka wa di seen xërëm yi wala bu dee nit la moo anamu alladiina kon ngeen ci àddina doon wax yaa yéey kene ñoom di ay yàlla lañ tamit te ñoom itam war nañoo ko leen a man di bokkaaleeg yàlla daal te tamit mën nañ leen a ràmmu bés pénc waa gaa yooyu anañu summa bu keroogee nag summa ginnaaw gi lam takun du nekk fitnatuhum gis nga seen wax ak seen ngànt ga ñuy joxe bu boobaa fitna loolu lay tekki mooy lañuy tontu te tamit di ko wax ngir lan ngir mën a joxe ay lay daal du nekk lu dul lu dul ñu ne illaa an qaalu lu dul ñu ne wallahi waay waay ñu ngi waat yow ñu ngi waat ci borom bi tabaaraka wa taala rabbinaa suñu borom maa kunnaa mushrikiin ma suñoo nekk ca kaw suuf doon di doon weddi seen boroom kon nag mu ngi noon xam nga lii mooy expliquer bu mat lii ci bés bërëbu yawmal qiyaam dafa am ay ay jamono ay bërëb yu wuute mooy foo xam ne dañ leen di noppiloo foo xam ne dañuy wax di miim am foo xam ne seen cër yi ci boppam ñoo laan leen lii ñoo expliquer ñoo mën a wax lu wute ca gannaaw dëgg de ñoom li ñu fi bokkaale yi ñu ne leen ana la ngeen doon bokkaale léegi ñuy joxe façon lay naan boroom bi ñun de suñoo nekk ñoo xam dañ doon bokkaale suñu boroom ne unzur waay waay xoolal kayifaana ana naka kadabu ala anfusihim cay way bu keroogee noonu la ñuy weddee seen bopp weddi seen bopp ba tëdd ci naaj wi ne ah déedéet déedéet déedéet ma suñoo bokkaale wa dalla anhum mu daal di sànk wëllif leen ndax duñu leen gis maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yaftaru na doon ko duur mooy ña nga xam ne ñoom lañ doon ut seen xërëm ya naan ñoom it war nañ leen a jaamu ñu ne mëy gaa yi bàyyi leen fële te ñoom itam bëgguñoo ne ñoom dañ doon bokkaale comme ni ñu koy waxe nii mu ne wa minhum Quraysh yi ñoo xam ne may yi ilayk am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy ñëw <coughs> alhamdulillah boo jàng alquran ñuy sàcc di lu déglu waaye nag du leen jariñ dara ndax lu tax wajaal naa ñun ñoo def ala qulubihim ci seen xol yi akinatan ay saañ ay ay mbalaan ay kiiraay yoo xamante ne nii mooy tax an yaf ahuuhu bu ñu ko déggee it ñoom duñu ko comprendre te duñ ci am dégg-dégg bu sew buy tax ñu daal di koy nangu yi fi aadaanihim man maa def ci seen nopp yu yi waqran ay saañ ay tëjukaay yoo xam ne dinañu dégg waaye du leen duñu dégg dégg gu leen di jarañ waaye yaraw te bu ñu gisee kulla aayatin bépp màndarga buy wane sama sañ-sañ kàttan ak sañ-sañ ak li nga xam ne sama sama man-man loolu bu ñu ko gisee laa yu'minu biha duñu ci gom tus hatta ñoom daal noonu la ñuy nekkee hatta ida ko ba ni nga xam ne nag ci lañ lay dikkal nag yu na ko ñuy dàggeen senteeg yow di dàggeeg yow di discuter ak yow discuter caaxaan yaquulu muy wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo gën a weddi ci ñoom te ñoo ñooy seen kilifa yi yéeféer yi in haada naan moo waay bu ñu waxeeg yow nag bëgg laa dàggeeg yow xam ne nag moo gañewuñ dara ndax leen wax caaxaan yi ñu naan in haada moo waay xam ne lii muy wax nii alquraanam ji nekkul illaa lu dul asaatiirul awwaliin mooy nettali mag ñu njëkk ñi nga xam ne épopée yi nga xam ne du dëgg waaye ay léeboo ne léppoon amoon na fi ndaanaan kese la wa hum te kat yenn xaw na ànd anhu ñu ngi tere nit ñi ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ñi ko jot a gëm ñu ngi fexe génn leen ci ñi gëmagul ñu naan ko nang leen moytu comme campagne ba bañ defoon di wër ci naan ba aj yi waa ji ñëw ñu yónni ku nekk ca buntu dëkk ba naan ku leen laaj nee leen ko saaxir la majnun la kaahin la ak yooyu ñu doon wax ñoom de yanhawna anhu ñu ngi tere nit ñi seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu gën ko ñu ngi tere nit ñi alquran ñu ngi tere nit ñi lislaam wa yanhawna anhu te ñoom bañ leen koy tere ñoom ñu ngi koy sori ci seen bopp ñoom ñoom ci seen bopp ñoom ñu ngi fexe di sori yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëmuñu ko ba pare ñenn ñi koy jéem a jege ñu naan leen déet bu leen ko jege bu leen ko gëm wa yuhlik yuhlikuuna te ñoom bi ñuy def lool xamuñ ne ñoom alakuñ illaa anfusahum lu dul seen bopp ndax ci seen kaw la seen jëf yi këppu wa maa yash'uruuna te yëguñ mu ne walaw taraa cëy way boo gisoon idaa wuqifu bees leen taxawale ala naari ci bunti safara nag ñu war faa dugg fa qaalu ñu ngay wax yaa laytanaa waay waay ak a neexoon nu radduñu delluñu ca ad àddina wala nukaddibu bu ko defee bu boobaa dootuñu weddi bi aayaati rabbinaa suñu laayay borom bi ne tabaaraka wa ta'aala wa nakuuna bu boobaa ñu bokku